mu ne yaa ma'shara Quraysh inna Allaha qad adhaba ankum naxwata al-jaahiliyyati wa ta'azzumaha bil-aabaa annaasu min aadam wa aadamu min turaab mu ne moom alayhi salaatu wa salaam yaa ma'shara Quraysh ee eh, yéen mbooloom Quraysh kilifaay Quraysh yeeg waa Quraysh yëg leen ne inna dëgg-dëgg buur yàlla de xat dëgg-dëgg azhaba ankum dindil na leen naxwatal jaahiliya mooy rëy rëyloo gi ngeen xamoon ci jaahiliya nekk ci lëndëm yooyu lëndëmu mooy fii lañ bokk yax bu rëy lañ bokk yooyu nga xam ne ñun wolof moom kenn ñu ko wax ñun moom li yonent ma lay saab saab ba mu ko waxee ni muy yàgge mais bari na sax ñuy wax ci diine ñoo xam ne ba léegi loolu dañagul ci ñoom waaw bala nga ko xam nag bala nga ko xam nga bëgg a takk seen doom ju jigéen yow bu dee ne jàpp nañ ne yow ci baas sociale bi nga bokk classe bi nga bokk ab ay ay ay ay ay tëgg lañu wala ay ay ay ay géwél lañu lañ leen di wax wala vice versa moom mu nekk boroom xam-xam boo xam ne géwél la ab géer na a takk doomam am na ci ñoo xam aka bari loolu moom bari na ci awaam yi mais bari na ci ñoo xam ne ñoo xam ne dañuy jàng dañuy wax ne diine lañuy kii mais ba léegi loolu dañul ci ñoom waaw lay wone nag dinañu ko ut loolu nga xam ne neen l'islam da ko de décréter bu yàgg abolir ko bu yàgg yàlla laa ñi nga xam ne ñooy wax ci diine ñenn ñi mooy loolu des ci ñoom waay waay bu dee ne médecin bi moo feebar nan lay faje ñeneen ñi feebar hein bu dee ne médecin bi moo feebar ndax tal na fajaate loolu moo tax dinañu xutba fukki xut fukki xutba juróom-ñaar centaine de conference téeméer de duruus mais du jariñ dara ndax fi mu jóge moo sellul waaw ci ki mu jóge mooy li muy wax ci boppam gëmu ko te dund ko te defu ko ba pare bëgg ko moom mbir yi jàpp leen li may wax bu leen seet li may def loolu waxi façon féq la déedéet nit ki da ngay fexe li l'islam di jàngale nga tënku ci tekkiwul ne nag yow da nga ciy nekk à 100 pour cent mais nga ci yar mais doo toog rek di yow di wax lu baax tey def safaan bi saa bu ñu waxee nga ne bu leen xool li may def déedéet nit ñi manoo leen a tàqali lamda bi manoo tàqali say jëf ak say wax nga bëgg ko ne tàqali ko loolu du ko man déedéet déedéet yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi suñu royukaay li mu doon wax la doon def li mu doon def la doon wax waaw waaw noonu la keroog Badar bañ jàppee prisonniers yi neewul ay Seydina al Abbas ibn Abdul Muttalib sama frère baay la sama baay tëx la kon euh, prisonniers yi moom nañ ko bàyyi mu dem ñibbi Quraysh sans dara dane ko joxeel la boo bëggee ñibbi li <laughs> ñépp def ngay def boo bëggee ñu libérer la da ngay fay li nga xam ne mooy da ngay sa liberté ah mu ne fanaan awma mu ne ko yow li nga wax ak sa soxna Ummul Fadl nag yow waxoo woon ak moom laata ngay ñëw wax ko nàngam ak nàngam mu tuub ci mu ne mu ne lool de kenn rek ma maa ngi moom rekk fa newoon après ci nettali boobu ñu ne mu daal di tuub ci saasi waaye mu dem màkk di nëbb ak ngëmam te loolu yaataloon nañ tamit côté bi ñuy gis tarjamaam kañ la Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib daal di tuub radiyallahu ta'ala anhu waaw waaye ak gàddaayam moom ci fatxu Makka léegi mooy ne lool la li ngay wax ngay def te li ngay def moom ngay wax te lépp nag nekk lu baax kon eh, loolu nga xam ne buur yàlla de décréter l'islam abolir na ko bu yàgg da gis mu des ba léegi gina ñàng sax bu dee kër yi ñaan kër diine moom yooyu moom taxul ñuy wax loolu moom taxul ñuy wax moom fala fala fala fala làmbaay gina ñaa gina aaye moom laa ilaha illa allah te yonent bi na inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla qad adhaba ankum naxwatal jaahiliya réy réy loo réer yooyu ante islamique yooyu ay ay ay màggal seen bopp fierté gu ëpp ba jàpp ne yéen li yàlla bind yéen a ci gën comme ni ko wolof yi ñun niñ ko jàppee fii mu ne buñ dàkkooree ne kenn nañu gën tubaab bi la mais Afrique jamais même buñ ko gisee mu nekk ca asamaan yi ñun ñu nekk ci biir suuf si sax dañuy jàpp ne ñoo ko gën ba léegi le congolais jamais alors que <laughs> mooy yooyu noonu baaxul ci peuple baaxul ci société baaxul ci individualité yi te nag koo gis mu mel nii mooy du avancé mu ne kon inna buur yàlla yaa ma'shara Quraysh te waa Quraysh ak ñoo gëmoon yooyu gis nañ en yi moom tribu yi c'était ça ba léegi nii des na lii nii ak a des ci arab yi laa ilaha illa mooy jullit ñi rek ñun ñépp waaw buur yàlla qad adhaba ankum kon jële na ci yéen wëyal na wëllif leen naxwatal jaahiliya rëy rëyloo jaahiliya wa ta'azzumaha wa ta'azzumaha bil aba ak tamit di buugarewoo seen maam yi yaa Allah <laughs> non lii moom xam nga moo tax discours Euh, euh, message wu l'islam du ma sa sàppi foo ko déggee day nekk lu bees ngir ki koy dégg day nekk xam ne par day nekk loo xam ne tout le temps mu ngi au diapason tout le temps mu ngi moderne parce que ki ko wax la muy borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom moo génne temps bi ci dara nekkal nit ñi ba ñu newul dara mu xam lan lañ fiy def seeni jaar-jaar ak bu ñu deewee fu ñu jëm kooku buy wax ak jaamam yooyu message bi du masa demoo di demoo de waaw beneen nag wax boo fi bàyyi nag en dehors waxu yàlla ak yonentam yi aleyhimu salaatu wassalaam yow say wax day demoo de parce que léegi ak say jëf say manières yooyu génneeg yooyu yépp dina nit mais am na yoo xam ne sax du dépasser six mois gars yi teg ko de côté jàpp ne lii maintenant c'est mais message u l'islam loolu du ko masa dal ñaata lañuy jàng faatiha bi tout le temps muy gën neex waaw parce que huwa kalaamu rabbil alamin kàddu borom bi subhaanahu wa loolu la du ma sa sàppi alquran mu ëpp lu ñuy jàng ci kaw suuf par bés par minute par seconde par lépp mais tout le temps ñaata wàcce kaamil nit ki day am benn partie boobu tout moom lay jàng tout le temps muy gën neex mais kuñ fi joxoon leneen loo xam ne du dara ay diine loolu moom après da doy dem ba sàppi ci quoi. après ay dépression walay dugg nga naan je veux changer de cap mais l'islam amul changer de cap voilà mooy xoolal li yonent bi alayhi salaatu salaam di wax mais lii bu waxul ak ñun directement instant bi kan lay waxal inna allaha qad adhaba ankum naxwata aljaahiliyati wa ta'azzumaha bil aba ak di puukarewu dindi na wëllif leen mu jóge fii di puukarewoo seen bàyyi mooy gars yi au lieu ñoom li ñu ñu ñu ñuy def ñun ñuy def du ñu def de di puukarewoo rek te loolu ñun ñun wolof ci sénégalais yi looloo ñu dal fii mu ne sénégalais boo xam ne taxaw na ñu xam ne kii boroom xam-xam la ci dara nga xam ne defu ko ngir nit ñi wax mais ngir yàlla ket muy jëf te yàlla tax xoolu ci ndax ñoom ma sàmba kontaan nañ wala ñoom ma demba kontaan Euh, mer nañu yoonam newu ci yàllaa tax muy def loolu yombul ko gis ku mel noonu yombul foo gis muy def ñu ngi xaar moo tax boo seetloo suñu cérémonie yi ñuy def ay gàmmook yenn màggal yeeg yenn kii mais boo seetloo yenn yi yenn discours yi ñenn ñuy tenir amul benn sens surtout yenn conférence yi pour lu neex côté bu nekk man bu ma xasee tudd xasidaay sëñ bi <laughs> benn ci loolu mooy il faut ma tudd xasidaay Seydil Hadji Malick am duma ci tudd pour tiijaan yi kontaan tiijaanu Tiwaawoon yi bu ma gisee ne mbooloo mi ah wala ñiy seetaan télé bi ah tiijaanu bàyyi ñas yi nag ñaseen yi ma daal di leen tudd ñoom it li lu lu lu Cheikh Ibrahim euh, daal di wax radiyallahu anil ma fa jógee wax ne waaw Euh, laayeen yi ma tuddal leen tamit ñépp kontaan xam nga ne loolu loolu xam nga ne loolu rien que boo gisee lool xam ne lii moom yàlla taxul lii c'est pour lu neex gaa yi selon audience yi ku nekk gis ci sa bopp ci waxtaanu waa ji yàlla Allah yàlla Allah ah, loolu yéeme na de léegi nag ñi mel noonu fierté gi ñu jàpp nag mooy yóbbe ñi nga xam ne juhalaa u yépp te koo dégg muy wax lool mooy waxul lu am kene li am Sénégal amul feneen loolu yàgg nañ koo wax mais duñu deñ di ko wax parce que xamante nañ bu baax mbaax gi ne Sénégal amul feneen loolu ku la ko wax waxu lu am non kooku moom dalay wax lu la neex waxoon naa la Mauritanie kese te kese gi du kur ngir doyal ko ngir lim ñu doyadal ko mais lim ñu jege la waaw xaaju ñoo bokk ka bayna sara wa mu ngi mel ni ku ne ca suuf sa ak ku nekk ca biddiw bu kawe ba noonu lañu Mauritaniens yi rawe ah ah oui ah oui ah <laughs> waaye fu ñu jóg nag jàpp na ñun ñoo gën ñépp peuple boo xam ne doo gis jàkka yi du fees waxuma la fees mais boo mayul sàppe bu njëkk bi rek du fees lu dul jàkka yi nga xam ne ci marché yi lañ ne ndax ñu bari ci ñooñu amuñ feneen fu ñu jullee lu dul ci jàkka ji waaye ñay profité ñenn ñi ñu ci bari di dem ci jàkkaay marché bi buñ demee seen kër jàkkaay seen koñ ñu fa dem parce seen kër la ñuy jullee nit ñu mel noonu nan lañ mën a taxawee di jàpp ne ñoo gën kenn ñoo gën ñenn te ñun xam nañ ci dara surtout France gii ñu nekk <laughs> jàkka yi dangay dem jàkka yi da ngay foog ne yenn mooy jour semaine ah. ay lundi mardi mercredi nga dem mais da ngay foog ne léeg-léeg mais gis nga jàkka yi ci boppam day fees del te ñëpp ay arab lañ presque ñi ñu gën a yàq malheureusement mais jàkka ji da ngay des fois da ngay nekk ci jàkka ji bi poser wu question mais. gaa yi ñu ngi ñëw rek taxawal nañ julli mais gaa yi ngi dugg si du dugg si moo tax ah am na nu muy demee gaa yi dañuy avancer waat ngir gën a xatal rangées yi ngir nit ñi mën am yeneen rang ci ginnaaw loolu wax ma benn jàkk bu mu am senegal wax ma bu amee de xanaa jàkkaay ibaadu yi xanaa ñoom. te ñoom du ñoom ñooy nekk di di ñooñu sax bariwuñ ni ñu nekk di puukarewu doo leen dégg sax ñuy puukarewu naan ay ñoo gën nit ñeeg wala mooy ñoo gën ci àddina bi laa bëgg wax voilà ñoo gën ci àddina bi doo dégg ñuy waxe noonu mais ñi nga xam ne ñoo jàpp ne ñoo gën ci àddina bi ñoom julli sax dañ koy doyadal du leen yàqal seen conférence du leen yàqal seen discours boo waxee ñu ne lii lépp jaamu yàlla la wal iyaadu billah kon yonent bi aleyhi salaatu salaam battre en brèche ne inna allaha Quraysh yaa ma'shara al message bi waa Quraysh mais ñépp la fii kulli waqtin wa wa aan mooy bépp jamono pour ñépp la buur yàlla deñal na na ay rëy rëy lu ndax fii laa bokk lool teg leen ko fële teg leen ko fële wa ta'azzumuha bil aba suñuy baay rek laysa al fata man yaqulu kaana abi walakin al fata yaqulu ha anada jeune dëgg góor dëgg duñ koo xam ne moom discours am moom ak njàmbaaram yépp ci lenn rekk la ajo sama baay dew sama baay doon déw ay sama maam moo rëy mbir mais moom ci boppam lan la def yow sa maam bu defee xanaa kay lim la waroon a jaral mooy nga roy sa maam boog mais yow yow yow sa héritage u maam wax ji rek ak prestige boo xam ne mooy tax nit ñi fonk la képp mu jóge ci sa maam yow yow yow sa sët bu ñëwee lan lay wax hein moo tax loolu rien que bu loolu affaire diine sax yëfu ñàkk fayda la manque de personnalité la. ndax bu samaan maam defoon ni ni ni ni yow mais mais doonoo woon tudd ay mbiram kon buur yàlla dindi na foo ta'azzumuha di màggal di réyréylu di di di di puukarewu ci seen bay yëgleen yëg leen ne annaasu aadam nit ñépp ci seydinaa aadam alayhi salaatu wassalaam lañ jóge ñépp ñépp chinois beek coréen beek sud coréen beeg nord coréen beeg japonais beeg australien beeg mongolais beeg pygmée bi nekk biir bon biir Congo ak yi nekk Canada ak Cherokee yeeg ñoom ñépp les indiens d'Amazonie ay ay ay ña nekk Buenos ñépp ci yem européen bi nekk fii ci galaasu Alpes yi ñoom ñépp min aadam ak arab bi nekk ci deseeru Quraysh bi ñoom ñépp min aadam ci Seydina aadam alayhi salaam lañ jóge waaw waaw wa aadamu te Seydina aadam alayhi salaam min turaab suñu borom nee ci suuf la ko defal waaw moo leen bind ci suuf ci terre ci ban bu wow waaw ci ban la leen binde moo leen bind min turaab kon nag kon nit ñi ku fi nekk di puukarewoo maamam yow taxawal demal ci Seydina Adama alayhi salaam nga taxaw foofu rek di ko xaar bu ñëwee ba agsi di limi maamam di limi maamam ba agsi nga ne ko ah yow fii nga jëm si woon mu ne waaw nga ne ko man nag moo doon sama maam résoudre woon naa situation boobu bu yàgg ku la fi ku la fi kii naan sama maamu waliyu sama waay nga ne ko man sama maam yonent la te boo muusee maag yow a ko bokk suñuy maam ñun ñépp ay yonent lañ mu jeex tàkk waaw loolu la ah. ku la fii kii rek mooy dellul foofu ndax Seydina Adam mooy suñu maam alayhi salaatu wassalaam kon mu wax ko loolu laa <laughs> lii nag lu rëy lay màbb ci waa Quraysh subhaanallah subhaanallah léegi waa Quraysh nga xam ne ajj bu ñëwoon doonu ñoo dem Arafat ndax nee na ñoom ñooy ñooy ñooy ñu sell ñi nga xam ne ñoom di dem ba Arafat duñ ko def moo tax yeneen ci bari saab saab même avant avant avant révélation bi sax bu fa doon dem di ànd ak ñoom dañ doon wax waa mii kii moom xanaa bokkul ci ñun ndax lan seenu rëy rëy jàpp ne yii ñoom du ñoom ñoo koy def ñoom ulama Quraysh